léegi nag ahkaamul qibla muy àtte yi nga xamante ne ni moo jëm ci wàllu jublu qibla yooyu euh, ay masala yoo xam ne yu xaw a gudd la nag mais incha allah dañuy fexe def ko mu gàtt. Euh, affaire xibla ji premièrement àttee xibla julli féete xibla lan mooy àttee loolu dañ lay wax charte la ngir du wérug julli aji julli te lool bi ijmaa'il ulama boo demee ci maratibul ijma bu imaam Ibn Hazm indi na fa tudd na fa nettali ijmaa këne boroom xam-xam yi ñoo dëppoo këne charte la ngir jullit nit ki wér mu mu jublu xibla bi comme ni nga xam ne jàpp jàpp xam nga jàpp ci la jàpp jàpp moo xam jàpp ta ma taha tahaara maa iya wala turaabiya loolu mooy fokk mu am mooy ku julli jàppoo ba mu des ci cadre cadre bi ñu gisoon faaqidu tahurayn moo loolu gisaguñ ko lool ci affaire lañ ko gisa woon aaya bi wax ci wàllu tiim mooy ki nga xam ne dafa ñàkk amul ndox te mënula tiim dañ koo jàpp prisonnier wala ñu jàpp ko fenn daal di ko yeew takk loxo yi takk tànk yi yóbbu ko foo xam ne mënula bouger après julli jot ndax day julleem di julli ku mel noonu loolu mooy masalatu faaqidu tahurayni ba mu des kooku mooy ne yooyu foog mu ku julli jàppoo ndax yonent bi alayhi salaatu salaam moo ne laa yaqbalu llah salaata ahadikum ida ahdasa hatta yatawadda xadiis sayna abu hurayra radiallahu taala anhu ne saxiix mu ne buur yàlla de du nangu julli kenn ci yéen bu dee dafa tojal lu dul mu jàpp kon charte la naka noonu nag bii ci la istiqbaalul qibla mooy boo jàppee muur sa awra beneen boobu yi beneen la ci charte yi jublu penku jublu kii num tudd xibla ci la kon xibla loolu ijmaa la pour jublu ko que ne ku julli defoo ko sa julli baaxul ndax gis nañ aay yiñ gis sànq suñu boroom ne wa min haythuma wa min fa walli bokk wajhaka shatral masjidil haram mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ah, jublul wëlbatil sa xar kanam nga jublu li nga xam ne mooy al masjidul haram ba pare mu wax jullit ñi ne wa haythuma kuntum fa wallu wujuhakum shatra fu ngeen mën a nekk na ngeen jublu seen xar kanam bu ngeen di julli na ngeen féete kaaba gi kon loolu mooy wane loolu te gis nañ ko ci xadiis yi nga xamante ne ni euh, moom lañ gis bu seydna albara bi ñu gis nekk ci saxiixay ni ak seydna abdullah ibn umar ak seydna anas ak ñooñu yooyu yépp gis nañ ko te yonent bi aleyhi salaatu wasalaam al musii'u salaati mooy waaje yàqoon julleen doon ñëw julli juum kooku moom aleyhi salaatu wasalaam dana ko won ci xadiis Seydina Abu Hurayra xadiis boobu nekk ci saxiixayni bu siiw boobu rek ko eh, ne ko woon summa staqbalil summa staqbilil qibla te booy julli na nga féete na nga jublu qibla bi fa biir te nga door a kàbbaar kon loolu ak yu bari yoo xamante ne ni day wane chart googu nga xam ne condition la pour mu baax léegi buñ gisee lool muy waa jublu kaaba ji ñuy wax fa walli shatr wajhaka shatr al masjid haram boobu mais mooy aynul kaaba ci kaaba gi ci boppam muy boobu noonu wala dëkk bi dañ laa la lool dafa am ñaari possibilité dafa am ñaari possibilité bu njëkk bi mooy kiy julli jàkkaarloo kaaba gi kaaba gi moom moom moom buy julli mu mën a gis kaaba gi nii en face comme këram nekk noonu walla muy julli foofu kooku noonu kooku wala mu dëkk Makka nga xam ne moom fi mu dëkk day gis kaaba gi nii kooku buy julli il est obligé mu jàkkaarloog li muy gis benn côté bu mu ci jàkkaarloog xam nga quatre côté lay doon bu mu ci jàkkaarlool baax na te yaramam bépp nag pas côté loxoom bi loxo bi mooy féete côté kaaba gi moom li ci des féete feneen déedéet yaramam wépp kooku mooy ki taxaw jàkkaarloo kaaba gi léegi kooku benn affaire la keneen ki nag te loolu moo ëpp ci monde bi parce que jullit ñépp noonu la mooy ñiiwa nga Indonésie ñiiwa nga Cham ñiiwa nga Misra ñiiwa nga Afrique du Sud ñiwa ngi Argentine a ngi Washington état de Washington ñiwa ngi feneen ñiwa ngi Suède léegi ñooñu noonu ñooñu nag xam nga duñu ñu gis bu man bu ma taxawee biir Lyon bu di julli kaaba gi nekkul en face de mois léegi nag bu dee ku mel noonu moom duñ ko ne kaaba gi ci boppam mur boobu noonu moom ngay jàkkaarloo déedéet mooy fi mu féeti mooy fi mu féete lay comme ñu ne dëkk Arabie saoudite la nekk moom léegi day xool Arabie comme ñu ne Makka biir Arabie saoudite ñu ne Makka moom day fexe féete Makka bu dee man na lool bu dee manul Makka Arabie saoudite lañ man moom dëkk boobu noonu noonu muy Makka foofu lay féete mooy fi côté bi fii féete Makka pare Arabie saoudite nga féete sud ba fële di fo no mooy fi nga xam ne moo fa jëm ndax kooku loolu la man manul leneen kenn manu ko ne ah déedéet déet kaaba gi ci boppam déedéet déedéet kon kooku loolu lay def ndax lan yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo ne ci xadiisu euh, bi nekk ci saxiixayni mu ne laa tastaqbilul qibla wala tastadbiruha wala tastaqbilu bi bawlin wala ghaa'it wala tastadbiruha walakin sharriqu aw gharribu mu ne muy xadiis sayna abu ayub al ansaari radiallahu taala anhu mu ne bu leen jublu xibla bi bi bawlin di tuur ndox jàkkaarloo xibla bi déedéet aw ghaa'it wala ngay dem àll moo tax wanagu kër yi nem bu dee lool am na wute ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi wax yu bare ci am ci xadiis bii nii wax yu baree ci eh, ndax ñenn ñi comme Seydina Abdullah ibn Umar ñoo dañ jàpp ne bu dara doxee diggante nit ki ak kaaba gi loolu garaawul alors que ku mel ni boroom xadiis bi di Seydina eh, lu ma wax léegi ki yonent bi alayhi salaatu salaam daloon këram nu mu tuddati Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu ta'ala moom dafa jàppoon ne même bu dee foo man di nekk ak yeneen ak yeneen wax yu bari yoo xam ne yu ci am la loolu du garab di taxu ñoo jóg waaye boobu dane bu leen jublu xibla bi wala tasabbiruha walakin sharriqu féete leen fi nga xam ne mooy orient mooy loolu mooy xiblaay waa Medina aw garibu wala ngeen féete occident ndax ci noonu ndax sinon bu dee sud bi ak nord euh, sud bi wala nord bi loolu moom da ngay féete Kaaba bi bu dee Medina nga nekk ndax kaaba gi ci sidom la nekk te dañ la tere nga jàkkaarloo moom wala nga man ko nga won ko ginnaaw di tuur ndax wala ngay dem àll kon te loolu léegi lan lay tekki loolu lan nga ciy jële mooy kon diggante mashriq ak maghrib loolu mooy lan mooy xibla ngir waa Médina ak ñi nga xam ne ñoo waa Médina ñoo bokk fi nga xam ne ñoo bokk position comme ay Égypte ay kii boog maanaam Égypte mooy Sham comme dëkk yooyu Sham nga xam ne Sham ah mooy Médina mooy benn boo ko doon tracé benn euh, euh, euh, ligne droite la Makka Médina Sham benn ligne droite la léegi bu dee ñooñu mooy Médina ak ñooñu ñoom ñoo bokk loolu da lay wan ne diggante li nga xam ne mooy le mashriq et le maghrib di l'orient ak l'occident day nekk lool diggante boobu mooy xiblaay ñan waa ahlul madina moo tax mu ne leen kon nag féete leen orient wala ngeen féete occident euh, léegi nag léegi nga ne mais léegi nu ñuy xame ne fii xibla bi fii la féete ñu ne la bu dee léegi bu sol yi walillahi alhamdu wal minna yombal nañ mbir mi waaye tamit dinañ xam ne xibla bi fii la féete mooy boo ñëwee ci dëkk jàkka yi nga xool jàkka yi fi seen mihrab bi féete ndax mihrab tamit bokk na ci li tax ñu ko doon def mooy loolu ndax mihrab fi mu njëkk commencé c'était pas pour <laughs> loolu de loolu bon c'est kii historique quoi mooy gars yi bi ñu rayee fële ni bi ñu rayee kii nu mu tudd xawaarij euh, yi bañ doon jéem a rey ñi rey euh, Seydina Ali radiyallahu anhu ba xam nga dañu chargé woon ne en même temps dañuy rey kan dañu naa Seydina Muawiya Sham radiyallahu anhu bañ fa demee nag ñoom ñu rey fekk keroon jiite jour boobu palaasam moom lañ rey moom mu rëcc moo tax ginnaaw gi ñu ut ay mihrab yoo xam ne euh, day xaw a sori nekk ci biir xaw a sori euh, ñi nga xam ne ñooy taxaw ci foofu te gis nañ ne Seydina Umar ibn Khattab tamit noonu lañ ko reye woon mooy yooyu noonu amul woon loo xam ne mooy tabax bi laa bëgg mais moo mihrab da ngay gis ni Seydina Zakaria ba mu kiiwee bam ba mu duggee al mihraaba mooy fi ngay xeex ak Iblis ndax booy julli rek muy ñëw léegi mooy mur boobu ñu fay tabax mu mel ni benn néeg bu ndaw loolu laay wax noonu loolu léegi boo demee yow ci jàkk dëkk boo dem nga gis loolu loolu dalay lay wan ne kon fii nii fii la kii bi féeti voilà loolu bokk na ci li nga xam ne dañ ko ci xame ci dëkku jullit ñi léegi loolu benn affaire la nga ne waa léegi gis nañ affaire bi charte la est-ce que am na possibilité mooy fokk mu am ndax condition lool la condition mooy loo xamante ni nii mooy loo xamante ne nii mbir mi manu am sans moom mais nag moom man na fee nekk te mbir mi du am par exemple waxoon nañ ko ci aj gi joxoon ci benn exemple comme ñu ne euh, yibre de yibre ak euh, ami ñoom dañoo jur móodu mooy ne kon Yibra ak Kan ak ami ñoom charte lañu ci Moodu nekk seen doom Moodu mooy fekk fokk Ibra ami nekk ngir Moodu mën a nekk alors ko Ibra ak ñoom Ibra ak ami bopp amoon nañu te Moodu seen doom amul woon laata ñu leen di maye wala bañ leen maye toog nañ ay jamono yoo xam ne amaguñ doom pourtant condition buy tax ib seen doom Moodu ne fi mu ngi fi waaye nekkul woon waaye moodu ci boppam moo manula nekk fekk lu dul ibrak amine fi loolu mooy sart mooy condition kon mooy julli ci boppam lañ dul mën a tudde mbir mi julli la lu dul euh, lan nekk fi jublu penku te pourtant man ngaa jublu lan xibla boobu te man ngaa jublu xibla bi te doo julli jublu xibla man naa am te julli woo man ngay jàngal xoraan féete xibla du ko féete xibla ku ne rek ñu ne waa ji day julli déedéet loolu mooy condition léegi nga ne ma waa léegi est-ce am nay condition yoo xam ne ci ay kaabu kaa yoo xam ne bu amee jublu xibla bi moom mën nañ ko teggi dootul garaawul euh, ñu ne la waaw loolu am na premièrement nit koo xam ne dafa impossible mu féete xibla bi ndax dafa feebar man la yëngatu ni mu ni niñ ko tërale ci hôpital bi moom mënu ko mënu la bouger kooku noonu lay jullee moo kooku noonu lay jullee salli qa'iman bi kii waxoon sayna rasulillah alayhi salatu wasallam waxoon sayna imran ibn husayn ne ko jullil nga toog bu dee manoo nga taxaw bu dee manoo ko nga toog bu dee manoo ko nga tëdd féete wet bu dee moom dafa ñëw ñu hospitaliser ko par exemple te fi ñu ko hospitaliser yaramam tollu na foo xam ne ci dégradation ak tamit mettit ba mënuñu ko bougeloo kooku noonu lay jullee kenn du ko ne par force nga daal di féete xibla ndax suñu boroom moo ne laa yukallifu nafsan illaa wus'aha buur yàlla du teg benn bakkan lu dul lu mu manu kooku loolu la man te fattaqullaha ragal leen yàlla mastata'tum seen kem kàttan kon kooku loolu la man waaye euh, dinañ nangu tamit nit Euh, féete furul xibla bu dee ne tiitaange gu tar moo xew comme guerre ñu nekk ci champ de bataille xam nga champ de guerre ku fa nekk lislaam du ne julli jot na bul julli ah ah non <laughs> xam nga loolu moo gën a tax moo loolu moo yow xoola bu dee guerre waa ji nga xam ne woo ko waxoon nañ ko bi ñuy wax affaire julli bu dee waa ji nga xam ne moo nekk guerre nga xam ne day dóor ñuy dóor bomb yi muy moytu di di làqat di dóor ay roquette di dóor ay kii kooku sax lañ ne bu julli jotee yow julli wàccu da ngay julli amul naa bàyyi ba ci kanam wala nañ bàyyi ba trêve am wala ba ngoon ndax ngoon ngoon yu ne duñu guerre déedéet non da ngay julli ah da léegi bu dee ne yow kooku noonu nga xam ne danger de mort la nekk lañ ne da julli mais yow mi nekk sa kër wala naan sama liggéey bee tax ça ne fait pas photo loolu manoo leen a comparer sama liggéey bee tax yow waa ji nga xam ne sax yow bu dee ne ki nga xam ne mooy dëñu dóor ko bal ci mu dee wala ci xol kook lañ ne malgré loolu da ngay julli mais yow mi yow man ngaa taxaw naan du ma julli ndax manumaa julli ndax sama liggéey bee tax moo tax loolu <laughs> bokk li gën a tax wax boobu nga xam ne moom la jamaahirul ulama wax mooy li gën a dëgër fopp que ne julli moom danga koy def da ci waxtoom léegi kooku noonu bu dee nag ci jamono jooju nag xeex yu mel noonu xeex noon bi nekk sa kanam sawaay ngeen di dóorantey bal julli jot dangay julli ak ni nga ko mane ndax suñu borom moo ne wa in xiftum farijaalan aw rukbaanan bu ngeen nekkee en période d'insécurité ngeen tiit comme xeex ak yooyu wala ñu song leen di dóori bomb ci dëkk bi ngeen di fexe raw julli jot kooku mu ne wa in xiftum mu ne bu ngeen da a nekk ci période d'insécurité farijaalan julli leen moo xam dangeen di dox ak seen tànk aw rukbaanan wala da ngeen a war seen char de combat wala seen avion bi ngeen di larguer ay bomb sax dangeen ngeen nekk di julli walla nga nekk sa fas sa gëléem di corante jaasi tey julli waaw di fenti tana tey tey def li nga mën a loo ci man du la wàcc mooy kenn du la ni taxawal ni allahu akbar ci suuf si déedéet non yaa ngi ci kaw char de combat bi wala yooyu noonu ni nga man rek boo mënula sujjóot doo sujjóot ndax boo sujjóotee waaye da fëgg bal ci bopp kooku noonu la li mu kon ku bu boobaa ku mel noonu moom bu dee ne ci condition boobu la nekk moom man na lan man na bañ euh, julli ci li nga xamante ne mooy du féete la te lool ñëw na ci xadiis bu nekk ci muwatta imaam Maalik soloo na ko imaam al Buxaari rahmatullah alayhima ci xadiis seydna Abdullah ibn Umar mu ne fa in kaana xawfun huwa ashaddu min dalik sallu ala aqdaamikum aw rukbaanan mustaqbilal mustaqbilil qibla aw gayri mustaqbiliha yonent bi alayhi salaam ne bu dee fekk mu doon wax benn xadiis bu gën a gudd lii ñuy wax mu ne bu dee ne tiitaange gi dafa gën a tar gën metti loolu kon nag julli leen ak seeni ala aqdaamikum ngeen di dox di julli aw rukbaanan walla ngeen war mustaqbilil xibla moo xam ngeen féete xibla bi aw xayri mustaqbiliha wala ngeen bañ ko euh, ngeen bañ ko féete lu ngeen ci def rek baax na waaw noo man rek noon ngay defe di julleek bopp même bu jaree ne yow julli bi lenn rek nga man jamono jooju mooy yëngal sa bopp di ko def ak ay geste ci bopp lool ngay defa ah voilà ngay def kon loolu euh, mën naa nekk ci cadre boobu tamit ginnaaw bi ñu gisee ki nga xam ne dafa feebar walla mu la feebaram tax na manu la féete xibla bi ko mën naa bañ a féete ñoom. ak kii nekk ci période de guerre en temps de guerre ak yooyu waaye am na keneen koo xamante ne nii dafa dem doon voyage yorul téléphone bu koy wan bu sol bi àndul ak ku ko mën a wax wala àndul ak ku ko mën a wan moom mu daal di ñëw def ittihaad mu ne kon nag léegi julli jot mu wàcc gaare otoom fenn ah heure bi jot na nag foog ma julli ak gaayam àndal moom rek walla gaayam àndal léegi moom buñ jëlee benn kaar bi moom rek mu ne léegi nag day julli fan lay féete xelam ne ko li ëpp ci njortam ne ko penku bi daal fii la war a féete kooku féete foofu julli bu jullee ba sëlmal fekk ne ah fii nii ma féete ndeke du fii fi ma julli woon ndeke du fii kooku julleem baax na dañuy sopp rek sopp nañ nag ci waxtu wi mu reprendre at bu dee waxtu wi weesul waaye julleem baax na kooku julleem baax na léegi nag sopp nañ euh, bon euh, masala bii nag gin yaatu nii waxu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi mais bon duñ ci dugg ndax buñ ci duggee day dañu bëgg euh, mu bañ a ci walla rek ñu bàyyi ko ba bii di ñëw insha allah gin ci yaatal mais pour gàttal mooy ne moom te loolu mooy mazhabu imaam Malik rahmatullah alayhi mooy ne bu jullee ba pare ginnaaw bi mu defee li mu man ngir euh, julli kii xam xibla bi mais comme que amul ku ko won amul dara amul kii mu julli ba sëlmal benn waay jóge fële ne ko sawaay yow bi nga doon julli foo féete mu ne ko fële mu ne ko noonoo du fii de fële la bu boobaa kooku julleem baax na mais sopp nañu mu daldi julliwaat ci waxtu wi léegi lool benn la mooy mu pare léegi nag bu dee ci biir julli ji la doon julli muy julli ci biir julli ji am ku ñëw na ko e eh, sawaay fii nga féete nii du fii de penku bi fii la kii bi eh, xibla bi fii la bu boobaa nag day tourner fi ko waa ji wax te julli te du reprendre ràkk yi mu fële loolu mooy la même même affaire bi am ci xibla bi nga xam ne moo amoon Sham ñu doon féete Jérusalem bi xewee ñu daal di tourner comme niñ ko gisee ci yooyu ah, léegi lool beneen kaala ah, mu am nag waa waajoo xam ne moom dafa julli ba pare moom dafa ñëw ci dëkk bon waajoo xam ne dafa jóge euh, Bretagne ñëw Lyon walla mu jóge Thiès daal di dem Tambacounda seet si ay gaay foofu ñëw ñu ne ko waa utal ko benn néeg dalal ko ne ko wala mu ñëw Touba ak yooyu ñu daal di koy dalal utal ko benn néeg ne ko néeg baa ngi bismillah mu ñëw yebbi ay bagage am toog génn jàpp dugg ci néeg bi gis benn sijaada bu ñu lem foofu rek mu lal euh, daal julli mu julli ba pare ki ko ganale ñëw di ko fëgg mu ubb ne ko bismillah fekk mu toog ci der bi ne ko yow foo foo doon fee de fii nii mu ne ko waaw mu ne ko du fii de fële la kooku noonu kooku julleem baaxul waaw ah, déet yow yow yow sànq nga ne ma fi waa ji bu dee dafa kii ma la defal ndànk kaa bële mooy koo xam ne amul ku mu laaj te amul lu koy wanne fii la xibla bi féete mu daldi di daal di def ijtihaad góorgóorlu ne kon fii la li xelam li ëpp ci njort ci xelam mu ne kon fii la mu féete foofu bu dee kooku baax na ndax kooku laa yukallifu llahu nafsan illa wus'aha buur yàlla du teg benn bakkan lu dul li nga xam ne moom la man alors que kii manoon na lay mais mu ngi ñëw kër jàmbur ñëw dëkku jàmbur loolu nag du ay kër jàmbur rek ah boo ñëwee ci kër goo xam ne sax yaa ko moom xamoo fi nga fi nekk ab sanc bu bees bul ñëw rek amoo bu amoo dara mais da ngay dem ci jàkka ji wala ñi dëkk côté yooyu nga laaj leen fan la penku bi féete fan la kii bo xibla bi féete mais doo ñëw rek après commencé di julli kooku def loolu sa julli baaxul moo xam waxtu wi jeex naam jeexul yooyu yëpp dara baaxul ji da ngay reprendre sa julli kooku day reprendre ndax kooku suñu boroom moom da koo defal loo xam ne mënoon na laaj te laajul te nag laa ibrat laa ibrata loolu ab règle la laa ibrata bi zanni al bayyin xata'u amul kenn du bàyyi xel ci njortu goo xam ne yow bi ngay julli noon ci njort nga ko tegoon rek ne kon fii la war a doon après yow ci biir mu leer na ne da ngaa juum te njuumte boobu mooy yaa ko tey ndax mënoon ngaa laaj alors que kële ne kaawam ñu tax mooy amul woon choix wu laaj ndax amul kenn ku ko wax te loolu mooy cas biñ la waxoon ne moom bu dee waa amul kum laaj loolu dafa ñëw ci xadiisu Amir ibn Rabi'a euh, mu ne liy wane ne cas biñ la njëkkoon a wax ki dem amul kum laaj gisul lu koy wan mu julli après bi mu jullee ba sëlmal am fu ñëw na ko fi nga doon julli du fii romb ko ci autoroute bi taxaw ne hee eh, kii de sama mbokk julli la moom da doon julli ne ko nag sëñ bi fii fi nga féete woon sànq du foofu kooku bu ko neexee reprendre dañoo sopp mu reprendre mais bu reprendre li jullim baax ndax hadisu Amir ibn Rabi'a bi radiyallahu anhu dane ñun dañu nekkoon ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci benn tukki guddi koo xam ne dafa lëndëm këris xamuñu falam nadri aynal qibla xamuñu fu qibla bi féete nee ku nekk julli fi nga féet fi fi la fi la fi nga xam ne moom nga jàpp ne fii la nee na bi ñu xëyee ñu wax ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na mu wàcc fa aynama tuwallu fa samma wajhullah fu ngeen mën a féete rek foofu xam neen ne foofu buur yàlla man ngeen fa julli mooy xibla la goo xam ne man ngeen fa jullee ah, léegi kii nu mu tudd même xadis boobu noonu am na wax am na ñoo xam ne lañ ne xadis bi dafa da'if waaye loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër mais nag sopp nañu sopp nañu sopp nañu quand mu daal di euh, julli delluwaat julliwaat waxtu wi nga xam ne bu dee waxtu wi génnagul léegi loolu benn affaire la mooy benn nit léegi nga ne mooy bu dee mbooloo lañu nag bu dee mbooloo la comme ñuy tukki wala ñu dem foo xam ne dëkk boo xam ne kenn amul jullit wala koñ ba ñu wàcc gisuñ fa jullit après yoru ngeen bu yoru ngeen iPhone yoru ngeen iPad yoru ngeen yooyu lu leen di wan fan la xibla bi féeti léegi kooku nan lay def euh, mooy ñooñu ñu bari lañ ñenn ñi ne euh, non non fii la côté bii la ñeneen ñi ne ah non non non du côté boobu ah côté bële la imaginez ñuy ñeenti nit ku nekk wax opposé wu fi keneen ki wax kii ne nord bi la man jàpp naa ne nord keneen ki ne man jàpp naa ne sud bi la keneen ki ne man jàpp naa ne est la keneen ki ne jàpp naa ne ouest la après léegi ku nekk kon ñeent ku nekk am nga jàpp nga ne benn côté la léegi ñooñu nu ñuy def dañuy jiite mbooloo déedéet du ñu jiite mbooloo de ku nekk dangay féete fi nga xamante ne ni moom nga jàpp ne fii la képp koo xamante ni bu ñetti ñépp wala kenn ci ñoom ne woon man malgré man fii laa jàpp ne noonu la mais nag naa topp sama waa ji ndax manuma koo bañ bu boobaa bu julleem moom julleem yàqu na waa jooju noonu kooku julleem yàqu na ku fi topp keneen rek sa julli yàqu na loolu wute nag ñu nekk mbooloo ñoom ñépp seen njortu gu yaatu bokkandoo ci benn direction ne fii ñun fii lañ jàpp ñoom ñépp ko jàppandoo wala ñetti ñi jàpp lool kenn ki jàpp leneen kooku ñetti ñi mën nañoo jiitante ñoom keneen ki nag déedéet ndax moom kenn du bàyyi sa yaqiinu bopp ngir njortu keneen laa yutraku yaqiinu yaqiinu si li vanni ghayri kenn du bàyyi sa njortu sa yaqin yow loolu moo leer ci bopp moo lekk ci yow te xalabatu zanni kal muhaqqaq li nga xam ne moo ëpp njool beneen règle la ak li ñu wax sànq mooy ne li nga xam ne moo ëpp sa njort loolu mook li nekk kal muhaqqaq li nga xam ne dafa réalisé kon nag doo bàyyi sa yaqiinu bopp ngir ki nga xam ne moom yow da jàpp ne moom zann la njort la bu boobaa kon bu dee ñeent la ku nekk jàpp ne fii la lépp njortam fii la ku nekk day julli côté bi nga xamante ne ni moom moo ko concerné euh, pour jeexal ba léegi mooy kii nga xam ne ci lañuy ñuy maye possibilité nit mu daldi julli te du féete xibla bi bokk na ci muy euh, naafila nit ki buy naafila julli la lañ wax de farata moom non farata moom loolu amu fi moom farata moom da jublu ci affaire bi dangay jublu fan da jublu xibla naafile nag ki nga xam ne day tukki di naafila mooy ba naafila toog sa biir kër di naafila ah non ngay tukki di naafila voilà lool précision la mooy ki nga xam ne day tukki di naafila yor mbaamam mu war di tukki wala fasam walla xaram wala non xaram euh, otoom avion wam walla yu mel noon ne day naafi la di dawal di naafi la kooku man naa def loolu man na buy commencer li gën nag buy commencer day féete xibla bi ne allahu akbar après mu continue yoon bi xam nga yoon bi léeg-léeg mu jàdd léeg mu def nii wala mbaam mi mu féetale ko foofu ne allahu akbar après continuer di julli fu mu féete nag ci biir julli ji garaawul loolu jële nañ ko ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam te Seydina Anas def na ko keroog bi muy dugg biir Basra ba ko mbokk e, doomi Siiriin yi di ñoom Muhammad ibn Siiriin ak ñooñu bañ ko gisee muy def lool ñu ne ko ah lan moo ñoom dañ koo gis mu yéeg mbaamam di julli di naafila te féetewul xibla bi moom biñ ko waxee lool mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam da ko doon def mais ci naafile la na ko noon tamit jële nañ ko ci seydina jaabir radiyallahu anhu mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam da doon julli ala raahilati haythu tawajjahat julli ci kaw waruwaayam fu mu mën a féeti waaye nag fa ida araada al farida nazala fastaqbala al qibla waaye nag bu waree julli farata nag day wàcc jublu qibla bi loolu imaam al buxaari rahmatullah alayhi moo ko solo léegi nag nga ne ma mais nan lay jullee ci kaw kaw kaw avion wala kaw kii nu mu tudd war mbaam mbaam mi dox di avancer gëléem gi fas wi oto bi ngay dawal di dugal première ak deuxième ak ak yooyu ba pare euh, di julli nga ne la waaw moom ni muy def mooy loxoom lay kiiwe loxoom rek lay ay geste lay def loxo ak kiiwam boppam ak yooyu mu jeex noonu la yonent mi alayhi salaatu salaam doon def di sëgg bu waree kii buy rukoon sëgg-sëgg boo xam ne buy sujjóot sëgg bi muy sujjóot pour pour sujjóot mooy gën wàcc sëgg bi mu sujjóot pour rukoon léegi loolu euh, ay masala yu jëmoon ci xibla bi jublu bi xam naa nag bon dañuy fexe yem foofu jeexal ko noonu yema yem yem yem foofu ci affaire wàllu euh, xibla bi léegi euh, foog naa dina loolu loolu dinañu doy noonu loolu dinañu doy léegi den masala ma naroon fàtte mooy mais léegi waa ji nga xam ne day julli ci bato nag kooku moom man bu ma nee ci bato walla gaal wala looco kooku moom nan lay def kooku man dañ naan la buy commencer na julli na féete allahu akbar na féete xibla léegi nag après xam nga bato moom bon vague yee ko yóbbu léegi nag surtout gaal yi surtout mooy ne bu commencer allahu akbar jublu xibla fépp foo xam ne après fala euh, bato bi di tànge di fa wutu di fa di fa dem loolu garaawul après moom mën na koon moo xam nag farata la moo xam naafila la moom noonu lay def voilà bu dee nag bu dee bu dee man na ci farata bi bu gaal gi tourner mooy xibla bi mu mu tourner may euh, topp xibla bi te tamit du indi tamit genre loo xam ne ku ko gis jàpp ne kee nekkatul ci julli bu dee mën na loolu kook mën naa def lool topp xibla bi noonu bu bat bu bato bi tourné moom mu xaw a tourné tuuti wengalu yemaat buur kii xibla bi mais bu dee dafa xat kooku day julli fépp foo xamante ne nii fu ko féete rek comme ni nga xam ne niñ ko solowee ci naa Jaabir te imaam al Buxaari daal di koy solo. Euh, mu ñu ne seydna jaabir wa salla jaabir wa abu sa'id fi safinati qa'iman seydna jaabir ñu toxale ko ci ñoom que ne moom de euh, jullee na ci bato muy gaal ak seydna abu sa'id al-xudri qa'iman taxaw imaam alxasanul basri dane qa'iman maalam tashuq ala asxaabik taduuru maaha mu ne da ngay taxaw fekk bu dee ne gene woo ñi nga xam ne ñooy sa àndandoo de muy matelot yeeg ñooñu di nekk bateau yi capitaine yeeg ak ñu ñu yeb taduuru maaha da ngay tourner ànd ak bateau bi fi mu féete kon loolu mooy ñi nga xam ne kiy julli ci gaal wala bateau kooku noonu lay def kon nag xam naa euh, mën nañu yem foofu ci li jëm ci wàllu xibla